ah ziyaadatuhu aw naqsuhu fi takallumi fi takallumi waaw non wa ka ayin oh, non wa ka in tara min saamitin laka mu'jibin ziyaadatuhu aw naqsuhu fi takallumi lisaanul fataa nisfun wa nisfun fu'aaduhu falam yabqa illaa suuratal lahmi lahmi wa dami Allah <laughs> waaw tuddoon nañ ko fi temps bu la fi kenn laa di puudar ay yenn puudar yoo xam ne puudaru fontu fontu la bëgg laa nax parce que maama ma doon diw ñoom daal ñoo war a xam yow nag sa baay sa maama doon ndëri ah, yow yéen waa ndëri moom waru ngeen a xam dara ma ne na saa baay di ndaari sama yoon da cee loolu tekkiwul lu bari <laughs> kan lañ bëgg la sama baay doonoon moom laay doon wala boog amul woon sant yi ñuy coow waruñoo baax loolu yàlla defu ko déedéet mbaax moom te dinañ ko gis fii Seydina Omar di ko wax radiyallahu anhu hadith bii ñu nekk après day indi hadith Seydina Usman après mu di hadith Sayyidatu Aisha après mu di Sayyidatu Abu Mu Seydina Abu Musa hadith Seydina Omar waaw bi su yonent bari saab saab ne man bi dégg naa seenub yonent mu ne inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwama wa yada'u bi akharin mu ne dégg naa seenub yonent mu ne suñu borom alayhi salatu wasalam day yëkkati alquran bi ay nit di ci wàcc ñeneen mooy ku ci gën a góorgóorlu te yàlla tax moom la yàlla yëkkati léegi nag ku ci nekk di font parce que yow sa baay doon diw nga jàpp ne lool la wala yow sa maam yow sa maam mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam mais defoo fi dara di yàq ci diine ji ma yàlla teg la fee waaw waaw képp koo xam ne fay jëf gaawaloo ci lu baax ak yiw sa du du du la fa gaawee la rasulu rabbil alamin wax kon ñooñu ñëpp ay fontukat lañ waaw naan ñoom daal luñ gisul ci alquran nangam waaw nga gis ñenn ñi ci gën a sànku ñu ne la ñoom ñaari kii la ñuy julli quoi ñaari ñaari ràkka par bés parce que alxuraan ay ñeenti rakka ñetti rakka juróomi rakka amu ci waaye dañ naan la bu boobaa ñaari rakka yi foo ko jëlee ci alxuraan hein fan la alxuraan ne la jullil tisbaar ñaari rakka wala jullil ñaari rakka suñu borom dana dafa waqimu salaata waatu zakat taxawal leen julli ah tey joxe zakat. fan la du fan la ne euh, julli leen ñaari rakka ah timis def leen ko xaw ma ko loolu daa am lu tax yow nga taamu ci ñaar waaw bu dee yàppu mbaam sëf bii ñeme nga koo lekk te neen saasara wax li wax te pourtant taamul ci alquran waaw jigéen ñi ñu alquran xaraamal ñu denc leen mais tuddul tànta tàntaay ndaw si ak bàjjenu ndaw si tudd ko te yonent bay saa saa moo ne ñooñu ñooñu noonu daganuñu waaw mooy manoo an tajtami al mar an yajtami al mar'u bayna al mar'ati wa xaalatiha aw ammatiha loolu yonent bay saa saa da koo ci wàllu mariage mooy nit ki daal di denc ah benn jigéen ba pare tantaay jigéen boobu mu denc ko boole ko wala bàjjenu jigéen boobu loolu yeneen trois saa saa moo ko xaraamal te alquran waxul woon lool kon nag il faut arrêter les caaxaan léegi nag dañoo bari yàgg nañu de du léegi lañ xew mais ak réseaux sociaux yi dañuy polluer nit ñoo xam ne xelu nit ñoo xamante ne miinuñu xam-xam walla wax naa la dañuy seet naan ah parce que moom ah bàyyi may diw wallahi bés bu la bés boo xoolee ba mu réeral la ba yow mal qiyam seet waaw. billaahi bu yawmal qiyaamee di nga ko di di di nga dem di nga dem ci sa kanamu borom di mer di rëccu waaw tudd nañ ci aaya boobu démb bi ñuy tàmbali bunt bi parce que waxoon nañ la fa lañ yem ci tafsir allégé yi yi ñuy doon yi ñuy distribuer chaque vendredi ci ñenn yenn ci mbokk yi nga xam ne euh, ñoom <laughs> lañ koy distribuer <laughs> waaw muy tafsir yooyu nga xam dañ ko woyofal lool douze minutes maximum benn bu nekk waaw suuratul furqaan wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'alaa yadayhi yaqulu yaa laytanii ittakhadhtu ma'a ar-rasuuli sabiilaa yaa waylataa laytanii lam attakhidh fulaanan khaliilaa laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh jaa'ani wa kaana ash-shaytaanu lil-insaani khazuulan suñu boroom ne fàttalikul wa yawma bis ba nga xam ne ya'addu lay mat az-zaalimu tooñkatu boppam bi bokkaalekat bopp bi ki nga xamante ne nii même bu dee jullit la boo tooñoon boppam waaw ndax lan ala yadayhi rek waaw te dina wax moom lan moo tax moo tooñ boppam waa ji ci boppam moo koy waxal boppam gis nga ay loxoom ay yàpp mag gis nga àddina bii képp ku am looy rëccu boo ñëwee ba ñëw dangay ngay sex sa benn baaraam daal di matt sànni waccax di rëccu quoi mais suñu borom nee nañ yowmal qiyam gars yi duñu am benn baaraam non alhamdulilah am punkal ngay gis mu toog di rëccu ni muy rëccoo mu ne yaaddu ala yaday li mu am ci baaraam yépp lay sex loxo bi ñaari loxo yi lay ubbi a gi ba mu yaatu mu sex leen di matt ah matt waaw di rëccu yaqulu mu nga naan xal bi jeex na yaa laytani way way ak a neexoon way ba man nii ittaxatu ma jàppe ma rasuli sabila àndoon ak rasulullah afdalu salatu wassalam dawul yàlla li ah woon yoonam muy sama yoon te yoonam mooy alquran ak sunna yoonam mooy alquran ak sunna ak neexoon ma jàppe woon ñaar yooyu waay yoon yaa way la woonaa sama toskare tay jii layta nii waay ak a neexoon ma bañoon a jàppe fulaanan béew tudd turam xali laa jàppe woon ko xarit ab copain waaw moo xam ab sëriñ laa ko jàppe woon mu may mu may mu may duutal di ma réeral waaw walla bayi na maanaam nu ñu mën a def manuñoo def dara te tamit moo ko sañ moo am sañ-sañ ba nangam waxu caaxaan yooyu tax ngeen may ab jaam ni leen yàlla digal leen lim la digal la ko digal amul lenn moom la ci ëppale lim ko tere la la tere du bàyyi may diw nag moom day am sañ-sañu def yenn yoo xam ne yow mii ñeme ko lool amul ci diine wax naa la amul. ku ko wax wax na lu wuteeg lu am waaw yaa way la taa waay waay laytani waay waay ak a neexoon lam attaxis ma bañoon a jàppe fulaanan néew nii kii jàpp jàppoon ko xarit lu xew ba ngay wax nii saway mu ne laqad adallani ani zikr wallahi mooma sànq ci tudd gu mag bi muy sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca laaya bële dane suñu boroom dane wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nas ma unzila ma ma nuzila ilayhim waaw boroom bi dane man maa wàcc ci yow wahyu bu mag boobee li nga xamante ne nii mooy mooy sunna li tubayyina ngir nga leeral linnaasi nit ñi ma nuzila li nga xam ne moom laa wàcce ndànk ndànk ilayhim ci ñoom muy alquran ji nga xam ne noonu la doon ñëwee par ndànk-ndànk waaw wa rattalnaahu tartiila moom la doon wax te ci même ay yooyu ci suuf tuuti mu ne hein hein wa qaala alladhiina kafaru lawlaa nuzzila alayhi alqur'aanu jumlatan waahida ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla wo Muhammad mi sax alayhi salaatu wa salaam alqur'aanam ji sax la loo tere woon ñu wàcceel ko ko benn wàcce mu téere bu mu yor mu nekk téeréwum yor suñu boroom xamal ñene ñu jaam mooy waxal boroom li muy def waaw c'est pas approprié ay ñàkkuk taalibe la akuk jahala akuk li nga xamante ne mooy ak réer fi gaayatil jahala ci njomboxtalu réer jaam naan day moratoire wala naan damay wax boroom bi li nga xam ne moom la war a doxale waaw suñu boroom ne déedéet kazalika li nusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila waaw ñoo ko wàccee nii di ko def ndànk ndànk ngir gin cee dëgëral sa xol waaw di la ko jàngal am njàng moo xam ne mu dal la mu tartil waaw kon nag waa ji ne ah, laqad adallani an adh-dhikr waa ji nga xam ne moom laay puuslu tey bu ma sañoon bu ma ko doonu woon xam doonu ma xam wallahi moo ma sànk an adh-dhikri ci tudd yàlla gu kawe gi ci alquran waaye alquran manoo ko doxe dëgg-dëgg lu dul nga jaare ko ci alayhi salatu wassalam ndax moo koy leeral waaw moom a sànq ci loolee dëddale maag moom ba'da id ja'ani ginnaaw ba ma dikkalee waaw yow da ngaa bàyyi ñu réeral la ala bayyina waaw yaa fi gën a julli yàllaa ko daganal yàllaa ko digale yonentam jottali ko ci alquran ak sunna wa ijma'il umma yow nga ñëw ne parce que Serigne diw nee nañ doonu ko won def man ma saalibeem laa duma ko def yow dañ laa yow boo sànkoo da ngaa sànkoo ala bayyi waaw boo ko deful mooy sànku nga te boo sànkoo mooy ginnaaw bi nga xamee ne lii farata la ubbil alquran bu la neex waaw kër Serigne boobu ñuy wax alquran ya fa nekk ubbil nga seet ci biir est ce que borom bi waxuñu wa aqimus salat taxawal leen julli kan lay waxal kenn ci génnul bu amoon kenn ku muy génn xanaa yonent ci lay sàssam dinañ ko ko teggil moom mi ñëw ba feebar mënatu la dox mënatu la taxaw di jóg di daanu teewul buy julli waaw waxantu Seydina Imran ibn Husayn salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janb waaw ne ko Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma ne ko salli qa'iman jullil taxaw boo ko mënul nga wet nga nga toog boo ko mën nga jekki boo ko mënul nga wetu waaw julli fekk yaa ngi am nokki guy traversé ci yow ngay xellu nga am sa ànd sa xel amoo droit ko bay ak noo koy defe te alité yaa ngi ci lal bi ñu lay opérer sax julli jot da ngay julli nan laa jullee doo fi nekk di sëggaka si gi ndax manoo lool waaye fattaqullaha mastata'tum ragal leen yàlla seen kem kattan ci kaw lal bi ngay toog ñu lay opérer bu dee yën nga dañ laa def anesthésie locale fenn bi nga xam ne moom la ñuy opérer ci yow kese la ñu anesthésier ba doo yëg mettitu li ñuy def bu boobaa julli jot nga ne ah ñu ne la ah tàkkusaan gi ne léegi timis gi juddu dugg nan ngay def fa nga nekk ngay nekk bu dee manoo tiim ak yooyu yëpp jaru ko nga yéene bu dee tiim nga laal fenn bu dee jox ndaw lañu xeer nga daal di tiim allahu akbar médecin yaa ngi def seen lëgëy yaa ngi la sa borom teg muy julli waaw amul amul amul ruku amul sujjóot amul dara ñi nga tëdd noonu ñoom ñu lay opérer noonu lay jullee waaw waaw lépp lu ñuy wax nga wax ko boo paree nga sëlmal te ñoom ñu ngi continuer de opérer waaw wow loolu mooy julli fattaqullaha mastata'tum nga ñëw xam yooyu yépp nga bàyyi ay nit yoo xamante ne parce nee nañ la Serigne diw te la ñuy wax ci Serigne diw amul loolu amul de Serigne boobu ñu koy wax da ko doon def da doon julli di woor da doon julli di woor waaw da doon julli di woor nañ leen fekk ci wax jooju ne leen waa léegi sax nañ jàpp même bu dee ne gëmuñu lool te amul parce que dafa leer ay source yu leer yoo xam da koy def te nit na doo nekk taalibe ak Cheikh Ahmadul Khadim ba pare doo julli doo wor loolu manu la nekk c'est impossible Sëriñ Tuubaa xam ko bàyyi la mu ko xanaa yoruñu ay leetram man de yor naa ko waaw te doomam ak Cheikh Abdul Ahad Mbacké moom mooy ki ko dajalul woon waaw mooy ki nga xamante ne nii moo dajalu woon rasaa'il yooyee yu Serigne Touba baayam radiyallahu anhu bokk na ca lettre ya boo xam ne moom la yónni woon ak Cheikh Ibrahima Fall waaw bokk ca lam ko doon wax wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa bi ko fàttali laa yooyee di ko dénk julli ak mu koy mu koy mu koy mu koy dénk seen ay ay ñoñam ay ay ay ay ay waa këram ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ak moom waaw ne ko laaju yu la benn wërsëg noonu la ko borom bu waxe moom mu jël aay yooyu waxaat ko lool waaw léegi nag nga bëgg waxi caaxaan yoo xam ne ni tay jóge fee parce que moom sëtub sëñ Tuubaa la radiyallahu anhu wala wala euh, maam Cheikh après bu wax lu ko neex ñu topp ko ci way yow dañ naan la wër façon kon loolu leer na ne yow li ngay wax amul waaye même buñ la fekk si woon ci loolu ne waa léegi même bu doon ne doonu koon def léegi loolu est ce dala koo teggi la wallahi teggilu la ko waaw wallahi teggilu la ko kon nag nañu bàyyi waxu caaxaar yi waaw gis nga képp ku fiy xoole ba ñu sànk la ala bayyi na ci kaw leer lu leer dikkal la nga bàyyi ko wallahi bu yowmal qiyaama li ngay wax yaa waylataa laytanii lam attaxiz fulaanan xaliilaa waaw yaa waylataa waay waay woonaa sama toskare laytanii ak a neexoon man nii lam attaxiz ma bañoon a jàppe fulaanan diw xaliilaa ab xarit laqad daan dëgg-dëgg moom abal la ñuy jaatina moom a sànkoon ani dikri moom a dëddale woon ci alquran ak njàngalem rasulullah alayhi afdalu salaati wassalaam ba'da iz jaa'ani ginnaaw ba ma dikkalee mu leer nañ waaw wakaana suñu borom nag ne boo gisee situation bi demee nii parce que lii la wakaana ndax daa nekk a shaytaanu shaytaanu iblis bu mag bi waaye wakaana daa mas a nekk a shaytaanu shaytaanu yépp lil insaani ñeel nit koo xam ne day tegu ci yoon wala bu nayif xasuwulaa da koy jéem a nekk koo xam da koy gàcceel seytaane daa xeeb doomu aadama waaw te won na borom bi dinaa jàpp ci ñoom nasibam mafruda waaw sànq leen ñoom ñépp waaw safara sa nga ne jëm ñu bari ci ñoom naa téq ci ñoom daal leen dugal sànq leen waaw ñoom ñoom ñépp illaa ibadaka minhumul mukhlasin ba mu des sa jaam yi nga xam ne yaa leen sellal ñooñ awma ci ñoom dara bu ma demee dinaa jéem nag waaye manuma ci ñoom dara waaw daa fekk na seytaane daa mas nekk di gàcceel doomu aadama bi te gàcceel ko mooy soril ko li nga xam ne moom la ko yàlla digal waaw moo tax bi nga xamante ne bu mo yeneen saa sam saa bu nit ki seytaane day day day day day day day day mer waaw waaw ne umira ibnu aadama bi sujuudi fa falahul janna allah mu ne umira ay way digal nañ ibnu aadama doomu aadama bi de digal nañ ko sujoot mu sujoot moom de am na ajjana waaw wa umirtu kanta man libuliis waaw kanta man iblisul ayin ah moo yées moom ah moom nag kanta moom digal man digal nañ ma ma bañ faliyan naar waaw waaw man nag sa aj sawara man la ñeel <laughs> allah kon nag loolu la gàcceelaate ci la iblis dëkk waaw kon nag loolu lu garaaw la waaw lii am na ci benn riwaaya yonent way saa saam dane wala hadith mu ngi ci muslim amu muslim ibn al-Hajjaj Abu Hurayra mu ne ila qara ibnu adama sajda as-sajda bu doomu adama bi mu jàngee saar boo xam ne daa mu sujjóot mu sujjóot saytaane day beru daw yab kii jooy naan yaa way la waay waay woo yaa way lii ci wenn umira ibnu bi sujudi fa sajada falawul janna wa umirtu bi sujudi fa abaytu faliyan naar billah waaw yeneen bay saat saam ne day day daw boo saa boo sujudee yow lool mooy sujudu qira'a yi kon sujud bi nga xamante mooy lan ndax sujuudu sukri la sant yàlla waaw te loolu la ko yàlla doo digal ak sujuudu yi julli imaginer julli kon day ginatee daw day mer xam ne moom toskaree di ñeel na ko moo tax mu ne yaa way lii iblis naan yaa way lii waay waay woo naa sama toskare man iblis ndax kat umira ibnu aadama de waaw man sataamu yées mi way waaye toskare ñeel na ma digal nañu doomu aadama bi sujoodi mu sujood fa sajada mu daal di sujood falawul janna waaw mu sujood toroxlu ngir boroomam kon nag moom la ñeel ajana wa umirtu kantaaman digal nañ ma bi sujoodi si fa baytu ma bañ waliyan naar kon nag man la ñeel sawara wal iyaadu billah <laughs> il faut pas saytaane ci gàcceel doomu aadama bi la dëkk mooy loolu la waaye minal jinnati wan naas la nag saytaane du jinne kese day nekk nit moom tamit gàcceel way yàlla yi way yàlla yi ñi nga xam ne yàlla lañ kojoo wu jullit ñi looloo leen ñeex même bu dee day woote woon a julli la naafiq kibaar la minal munaafiqiin kibaar ci ñoom la bokk waaw ci naafiq yu yu bon yi waaw gàcceel la nag mooy mu dëgg la ak njàngaleem yonent bi alayhi salaam di la gëmloo naan la gëmal lii nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd mooy looy mooy loolu rek la gaa doon wax wal iyaadu billah kon nag waaw bi daa ba solo lool da amatina solo waaw kon côté boobu <laughs> kon loolu lii lépp la ñoom indi woon mooy li hadis bi wax ne ashaabul qur'aan ñooy ñan iqra'u al qur'aan fa innahu yaati yawmal qiyaamati shafi'an li ashaabihi waaw su bu abu abu umaam bi ñu gisoon bi wees mu ne jàngaleen al qur'aan ndax day ñëw al qur'aan nekk koy rammu ña nga xam ne ñooy waay alquran waxoon nañ la foofu nit dugg na de waaye fii yonent bari saa saam koo gën a leeral ci hadith sayna nawaas bi mu ne yuttaa yawmal qiyaamati bil qur'aan wa lilladina kaanu ya'maluuna bihi fi dunya dañuy indi alquran ak ay ñoñam mooy ñam mu ne ña nga xam ne dañ ko doon jëfi ci àddina gu jaget bi bu doya di te gaaw a jeex ñooñ ñooy waa alquran te alquran mënoo ko jëfe dëgg-dëgg lu dul ne ci yonent bi saa saam ngay jaar waaw wa wa in tuti'uhu bu ngeen koy topp tahtadu waaw suñu borom nee na bu ngeen koy topp di di di di gindeeku waaw waaw mu ne waxal jaam yi in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah <laughs> mu ne yonent bi alay saar saar waxal ma jaam yi qul waxal in kuntum ndeem nekk ngeen tuhibbuna ci suuratu al imran bi <laughs> nga xam ne day day mook suuratul baqara ñooy nekk ci kanam di ñëw mu ne waxal ma jaam yi ne in kuntum ndeem nekk ngeen tuhibbuna allaha tuhibbuna di sopp yàlla ah fattabi'uni na ngeen ma topp si topp ma nag yuhibbukumullah ci la leen borom bi di soppe waaw topp yonent bay saa saam gisoon taxawoon nañ ci fàttalikul la Cheikh Seydi Ali Harazim Barrada daal di wax ca Jawahirul Maani taxawoon nañ ci taxawoon ci bu baax radiyallahu anhu waaw sopp yonent bay saa saam du ay déclaration yu fausses yooyu ngay wax bind ci sa oto sopp yonent sopp nabi te lépp yow rien que yow ku la xool rek lépp lu nabi di tere alayhi salaatu salaam mu ngeen yow lépp lu muy lu muy digle kenn gisu la ci amul dara loo ko niru yow ab acteur film ngay niru waaw te yaa gën a amub sikkim di ko xoos bu dee xam nga waaw yaa ko gën a bu dee xam nga am na ñoo xam ñoom xamuñ parce que li leen réeral moo daa doon wax sànq parce que sëriñ bii di nga mooy diw moom gis nañ ne lay xoos sikkim bi saa su ne ñuy def ni moom jàpp na dara newu ci moo tax bis bi ñuy jàpp bi ñuy dégg ñu ne loolu daa xaram dara moom day moom da koy kaawute quoi da koy kaawute jàpp ne waa ji waxul dëgg walla kii daa ñeme yàlla wala lool lu tax ki que im teg référence moo ko doonu kook dafa woru kook dafa woru waaw ki mu jàpp référence laysa bi référence laysa bi qudwa kooku du royukaay du modèle de modèle bi mooy ki ñu borom bi wax waaw laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nekk na ci biir yeneen ci sama ndaw bii ndawul yàlla li royukaay bi gën a baax kooku mooy royukaay mais pas yi ngay gis ci mbedd yi fii ak ku leen mën a juróok luñ man li doon déedéet fekk tënkuwuñ li yonent bay saasaan doon def te sax dëgg-dëgg booy topp sax ku baax yow da ngaa war a xam ne du moom dëgg-dëgg laay topp mais yonent bay saasalaam li may gis à travers moom moom laay ko loolu mooy li jaadu parce que sëriñ bi daf laa war a tegtal ba teg la indi la ci yonent bay saa saam jël sa loxo dugg teg ci loxo yonent saa saam loolu mooy rôlu sëriñ ku la deful loolu nag mooy mu ngi lay wor bépp dërëm boo ko jox mooy sawaay <laughs> manoon nga ci jënde euh, tàngal daal di macc daal di naan ndox mu sedd ni xaw mu daal di féexal sa xol moo gën lool ngay def ndax caaxaan la wal iyaazu billah waaw waaw wa yaghfir lakum dhunubakum bu ko defee mu jéggal leen seeni bàkkaar kon nag alquran waa alquran mooy ñooñu waaw loolu eh, qur'aniyun ñooñu du ñu dëgg waaw da baat la buñ fekk nit ñi di ko wax rek waaye loolu moom eh, man damaa jàppoon ne yellul woon ñu leen koy wax mais nag comme que loolu laa fekk boroom xam-xam yi di ko wax waaye di leeral rek moo tax ñoo askanale seen bopp waaw mais alquran yu dëgg mooy ki nga xamante ne nii day day day dëppoo alquran ak sunna day dëppoo alquran ak sunna kooku mooy qur'aan yi waaw mooy ala ma kaana alayhi salaf salaful umma li nga xam ne moom la way daw luy baax yi nekkoon te yonent bay saasaam tegoon leen ci loolu mooy qur'aan yi waaw ñoon ñooy ahlu sunna waaw ahlu sunna mooy ahlu sunnati ahlul qur'ani wa sunna mooy waa waa ak waa ak waa sunna waaw kon nag lii lëkkaale bi daa leer ko yawmal qiyaama comme hadis biñ génnoon dañ koy dikkal moom alqur'an ak ñoñam ñi ko doon jëfe comme alqur'an pour jëfe la taxawoon nañ ci alqur'anu hujjatun laka wa alayk waaw alqur'an moo la mayul ngay statu amul jëfe mbaa bañ jëfe rek te yàlla tax te mu leer na ne yawmal qiyaam moom dina ñëw yow en tant que jullit bi dina nekk li nga xam ne mooy lay léegi nag ban façon la waxoon nañ la ko bii weesu yow yaay yaay choisir yaay tànn lay pour yow wala contre yow loolu yaa koy seet waaw ndax da ngay xoole ñu lay sànk wala boobu da ngay tënku ci njàngalem yonent bi alayhi salaatu wassalaam gindeeku ah yaa koy tànn waaw kon nag bu boobaa mu ne bu ñuy ñëw ñi ko doon jëfe fii ci àddina alxuraan àddina lañ koy jëfe waaw képp ku la ne jaamu yàlla waaye dina baax waxul dëgg waaw képp ku la ne bul jaamu yàlla waaye dina baax wax na lu wuteeg am kañ la bëgg yow kañ lay baax kañ la bëgg nga jaamu yàlla ta jaamu yàlla ci àddina lañ koy defe kenn du ko def àllaxira jaamu yàlla fii lañ koy defe waaw waaw kenn taklifuñu yawmal qiyam yawmal qiyam amul ñu naan yàlla nañu eh tous les jours dee leen julli amul alxuraan amul amul ajjana parce que ajjana gis nga ni ñuy noyyee nii tudd yàlla sant yàlla dañ ñu koy yéenkewal comme ni nga xam ne noonu la ñu yàlla defa la ñuy noyyi noonu la ñuy tuddee yàlla di sant yàlla waaw xam nga noyyi kenn du ne man moom bëgguma noyyi bañ naa noyyi après daal di ne nii daal di fatt bakkan yi ak lépp daal di dee xam nga gars yi duñ ko def waaw da ngay sant yàlla ak tudd yàlla yawmal qiyaam nag buñ demee aljana yàlla ñu ci yàlla boole noonu lay nekk ci ñun lu ko raw waaw ci la dëkk te jaamu yàlla bi yëpp c'est pour brancher ñu ci yàlla ñu koy fàttaliku afala tadhakkarun waaw la'allakum la'allahum yashkurun ainsi de suite kon képp ku la ne jaamu yàlla dina baax kooku mu ngi lay wor waaw xam nga loo koy wax da nga ko bu dee ñeme nga da nga ko war a euh, nga ne mu ne la bul julli nga ne ko dégg ba ma dégg nga ne mu répété nga ne ko yow moom tay laa mujjee toogati foo toog waaw yàlla bu ma yàlla boolee teeg yow ci bërëb waaw foo jaar yàlla bu ma fa jaar kay na ci sooy dee répp ma ne reppal ànd ak alquran ku mooy alquran nee ko sawaay yal bu ma yàlla boolee te ji te tay ko tay ko tay ko waxuñu nit kuy góorgóor def ay erreur loolu ñëpp lay dal mais tay ko bëgg ba pare bëgg laa dëggal ak alquran moom ngay ba waaw bépp foofu nit ku ñuy wax bés bu taxawee yàlla def mu taxaw ne la bàyyi li yonent saa salaam jàngale nee ko yow laay ba ak ku man di doon kenn ci génnul képp kenn ku la ne bàyyil lu yonent saa salaam jàngale bàyyil lu alxuraan jàngale bu yaboo kooku nga coupé moom tout ne ko ajo jeex na ku la tëkku nag mooy ñi xamul dara bëgg ñin des ci seen groupe yooyu bu leen déglu ta bu leen faale waaw waaw man qaala halaka an fa huwa ahlakuhum waaw ah saa saa nee ku ne nit ñi alku nañ yaa leen alak wala yaa leen dina alku waaw nit ñi nekk ci jàmm fii di doxal alquran ngay wax sooxu caaxaan yi naan lan ah kon loolu nañ ci bàyyi xel alquran diine day maye day day day day maye personnalité waaw. day may personnalité day may personnalité waaw waaw day may personnalité waaw nit da am personnalité de bul may bul may gaay yi di la fowe ma parce que dund gis nga benn nga cama te moom la la borom bi de xisaabi ëllëg bi mu la jox loolu la lay laaj ëllëg waaw waaw yow boobu la la layal kon nag bul bul bul bul bul bul nangu ay charlatan ah ñëw bi di di alak waaw di alak kon nag mu ngi noonu bi muy wax alquran côté suratul baqara jiitu ak li nga xam ne mooy al imran ñëw di layal ña nga xam ne ñooy waa alquraan loolu gisoon nañ ci taxawoon nañ ci ci suñu hadis bii ñu génn bu Seydina eh, ki nga xam ne mooy eh, Abu Umama radiyallahu taala anhu te gis nga même même même yim joxoon yooyu la rek wa daraba mu ne yoneen saa sallam lahuma rasulullahi imam fële la ci yem yoneen saa sallam saddal leen ay ay ay ay kii ay ay misaal yoo xamante ne nii ay misaal yoo xamante ne nii du ma ko fàtte mukk bu ñuy ñëw dañuy mel ni ñaari niir du loolu lañ gisoon fële noonu ah du loolu lañ gisoon ci hadith Sayyidina Nawaas bim naan fa innahumaa ya'tiyaani yawmal qiyaamati ka annahumaa ghamamataan aw ka annahumaa ghayaayataan aw ka annahumaa firqaani min tayrin sawaaf tuhaajaani an ashaabihimaa ah loolu mooy fii rek mu ne wa daraba imaam al-Kalaa'i al-Kilaabi bopp ak Abu an-Nawaas ah, ibn Sam'aan radiyallahu anhu mu ne yeneen saa salaam dalee nag dalee na saddal ay misaal salaasatu amsaal fàttewu ma leen déppi boobu mu nekk annahuma ghamaamataan dañu mel ni ñaari niir aw dullataan wala loo xam ne dalay keral mooy niir niyaas sawdawaan yoo xam dañoo ñuul kukku ndax fees ak barke baynahuma sharqun diggante ñaar yi nag mu ngi am ak leer lépp di ngir ña boroom yool di noonu lay dikke ci ñoom waaw yoolu lañ doon jàng alquran bañ doon toon suuratul lay manifesté woo ci ñoom yawmal qiyaam daal di leen keral ëllëg aw ka annahuma hizqaani mooy fële moom la amoon firqaani min tayrin sawaaf fii mën a hizqaani min tayrin sawaaf ñaari kuréel ñaari mbooloo ci ay picc yoo xam ne ñu ngi kawe dañu ngi ñu ngi tàllal seen laaf yi ñëw luñ fi def ngir daal di layal ñi nga xam ne mooy waa alqur'an kon nag yàlla na ja'alana allahu min ashaabil qur'an amin waaw bi di ñëw inshaa allahu taala wax nañ la xadis bu te tegu xadis bu siiwa siiwa siiw xadis bii moom bokk na ci xadis yi nga xam ne bokk nañu gaay yi di njëkk a mokkal en tout cas temps gone yi ñuy jàng xaw ma léegi nag